istarshada al-gharbu bil-maadi fa arshadaha wa nahnu kaana lanaa maadin nasiinaa loolu kese fi gis nga l'Occident pays occidentaux yi Amérique Europe ak gaa yooyu gis nga l'histoire dañ niitu ci gindi ci gindeeku ci lépp lu baax lu doon fayal ñu fexe ko xam waaw ay rom ay ñeneen ak ñeneen waaw boo ra am ay philosophie nii dañ bëggee jàngatee mais ñoom ah, ñoom Avicenne ñoo leen ñoo seen njàng seen mbind lañ doon jàpp parce que ñoo traduire les les textes ñoo Ibn Rushd al imam al Maliki ah <laughs> parce que xam-xam dëkkut fen ay mathématiques yi algèbre rek ay ay yi ñoom al-Khwarizmi defoon algorithme yooyu yépp lañ jël amul dox parce que loolu dëkkul fenn ñoom it daa am ci ñu ñu ko jële woon du ci ñoom lu jóge ñu gën ko exploiter seen démb ak démb l'humanité quant jullit ñi amoon nañ du du amuñu woon passé di am nañ passé bu fees dell ci ay dura wala ali ci ay gànjar waaye lépp lañu tege ni ndee xamuñ ci tus wala ñu ci xam bi waaw kon mooy Seydina Omar dafa defoon mbir yi ay région radiyallahu anhu région militaire mu def al ordun mu nekk région militaire mooy ordon mooy la tey lu mu lay ordonne ku xam lan mooy ordonne Jordanie al Urdun mooy Jordanie <laughs> mu nekk région militaire wa Hims Hims bu siiw gi Syrie da nekk Syrie fële région militaire wa Dimashq kenn du ko laaj Damas nekk région wa Filastina jund mu nekk région militaire Palestine nekk région militaire ak Kanseri Kanserine Kanserine mu nekk région cinq yi la région bu nekk mu def ku koy jiite mooy ñii nii ñëwul waaw waaw am na nag ñu ne Kanserine ak Hims lañ boole woon waaw kene après jamono Yazid ibn Muawiya ci la ko Seydina Omar non ñoom Yazid ibn Muawiya bële mooy bi mu nee mais lii mooy dëgg mooy juróom yi la woon te ñooy juróom ñii nga xam ne ñoo jiite woon foofu région yooyu nag ni mu demee woon mooy Qansariin moo nekk ca kaw moo en boo jógee Turquie di wàcc Turquie wala rek ñu wax beneen affaire mooy bu dee da ngaa Suudiya di yéeg jóge Tabuk di yéeg di dem Sham Palestine région de Palestine da koy jot muy la région militaire de Palestine après di nga jot lu ñu naan région de Ordon Jordanie après boo gënee yéeg di yéeg ci kaw mel ni kuy dem Turquie di yéeg Palestine Ordon Jordanie Dimashq après Hims après nekk ca kaw Allahu la ko Seydina Omar defe léegi nag ces cinq grands généraux ñooy ñi dab woon Seydina Omar doon ko teer léegi nag biñ àggee kon bërëb boobu kon gis nañ bi li Seydina Ibn Abbas ne hatta ila kana bi sarr laqiyahu umara'u al-ajnaad Abu Ubaydata ibn al wa ashaabuhu bi Seydina Omar àggee bërëb boobu ñu naan Sarr ci la ko daal teertoo dajeeg moom le gouverneur militaire noonu lañ ko mën a wax tey les chefs militaires Abu Ubayda radiyallahu ak ay ànd doom wax nañ la ko léegi xanaa ñu répéter la ko dernière fois loolu moom wootu la jógee ci bopp yi Abu Ubayda Xaalid ibn al-Walid Yazid ibn Muawiya non Yazid ibn Abi Sufyan Yazid ibn Abi dégg Yazid ibn Muawiya mi mujj yow moo non du ko Yazid di grand frère Muawiya Yazid di doom Abu Sufyan Saxr ibn Harb sayyid Quraysh ak kan Sharahbil ibn Hasana ak kan Amr ibn al-As jeex na cinq généraux yi gënoon a mag ñoo jiitoon région yi la wax Qanatirine Hims euh, Ordon ak Palestine yii la woon léegi imam Ibn Abbas di continuer radiyallahu anhu mu ne nag fa axbaru généraux yooyu nag dal di koy xabaare nag ne ko ah yaa amiral mu'minin anna al wabaa qad waqa'a bi Sham ne ko nag épidémie bi te épidémie bi peste bi la woon waxoon naa la sànq bi euh, euh, ba non jataay bee ñu génn kene peste bu nekk épidémie la mais du épidémie bu nekk mooy peste waxoon naa la loolu c'est très simple coronavirus épidémie la woon est mooy peste mukk <laughs> voilà <laughs> voilà mooy feebar boo xam ne day ñëw daj nit ñi ñu bari ñu bari ab région wala benn gox daal di fay daj waaw voilà léegi ñu wax ko loolu quoi ne ko eh, mbir mi peste baa ngay yëngooti na de yëkkati ku wat na waaw waaw léegi nag bi ñu ko xabaaree lool Sayyid Ibn Abbas radiyallahu anhu ma mi àndoon ci mbooloo mi moom il était l'un plus proches de Sayyidna Omar liñ naan bu doon tey dañ naan daanaka mooy les plus conseillers yi nga xamante ne nii buñ ne woon na conseillers yëpp dem ba mu des ñett Ibn Abbas ci ñett ñoon di toog pare ci lay bokk <laughs> waaw Allahu akbar <laughs> te te imagine nga ñaat at la woon yow bu dee laa dix-sept hmm? avant gàddaay bi la juddu trois ans avant bu dee ñu ne laa dix-sept la dix-sept dix-huit dix-neuf vingt vingt ans la amoon ñun nga xam dangay nekk da gis gars yi am cinquante ans ba pare jàpp ba léegi ay gone lañu quoi di se comporter ils se comportent comme des bambins quoi wal iyaazu billah irresponsable comme monsieur X <laughs> waaw nin nin lun sii rek bu yore téléphone am daal di surfer yëfi caaxaanam yooyu ak dugg ju kanta kër gée ngi toj xale yaa ngi def lu leen neex yoonam new ci mu toog rek irresponsable ci leen wal iyaazu billah <laughs> léegi Seydina Umar radiyallahu anhu nag bi ko gaa yi waxee lii ah xabaare ko lii Ibn Abbas nee na radiyallahu anhu qaala Ibn fa qaala lii Umar nee na Seydina Umar ne ma radiyallahu anhu ud'u li al-muhaajiriin al-awwaliin waaw nee ma nga woowal ma ñi nga xamante ne ñooy saxaaba yeneen saa saa yi jóge woon Makka gàddaay si ñëw Medina ñu njëkk ñëw ci ñoom gàddaay si ah, mooy la crème de Seydina Omar njëkk ci ñoom loolu muy loo xamante ne borom bi moo njëkk ci muhaajiruuna yi laata ansaar moo tax gis nga teggin yooyu tegginu tegginu eh, fexe alquran ngay tënk sa bopp ci njàngaleem alquran yonent lay suñu borom bi muy wax ci suuratul Hashr dane lil fuqaraa المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله bimu paree ci ñoom ba aay bi jeex ci la door a teg waa Ansaar walladina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim lii mooy teggin waaw mooy borom nii tudd xeetu yonent bay saa saa muhaajiruuna yi njëkk tudd ñi nga xam ne ñoom amuñu dara yàlla kese ñoom dañoo digg xam dundu li borom bi na yaa ayyuhan naasu antumul fuqaraa'u ilallah yéen nit ñi yéenay ñi aajowoo soxlaal seen borom waaw waaye ci wàllu am amit borom bi defoon nañu bari ci ñoom amuñu ko woon waaye borom bi lañ aaj moo leen moo doon moom lañ aajowaal moom lañ soxlaal ñoom la njëkk tudd dooru tudd nag ñi nga xam ne tabaw wa daara. ñu dëkkee sank dëkk ba nga xam ne mooy kër dëgg-dëgg daarul islam mooy daarul imaan mooy al imaanu bokk na ci turu Medina yi al imaan waaw al imaanu yamani gis nga ngëm yàlla Medina la fekk baax ñooñu seen cosaan yaman la al imaanu yamani wal hikmatu yamaniya <laughs> yamaniya ko jëf yaman la allahu akbar salawatu rabbina wa salaamu alayhi wa radiyallahu <laughs> kon Seydina Omar ne ko Ibn Abbas demal woowal ma radiyallahu woowal ma muhajiruna yu njëkk yi Ibn Abbas it nekk fa naan waaw mais lu tax nga may yónni yow yónni keneen man nekk dafa nekk ah c'est c'est comme gooy rek gaa yi boo leen yónnee ñu naan lu man kese ngeen di yónni Seydina Omar di yónni yëpp moom la yónni Ibn Abbas defal te moom rek new fa kaasut neewul waa yow wala di di di di yi waa non di di di di fu ñu di dem wala iyaazu billah nee na mu ne ma demal nga wool ma muhaajiruna nee na fa daawatu ma woolee fastasharahum waaw lan lañu alquran waxoon jullit ñi ñoom wa amruhum shura baynahum ñoom seen mbir sottante xalaat la seen diggante waaw lu xaafis Ibrahim waxoon <laughs> ra'yul jamaa'ati laa tashqal bilaadu bihi raghma al-xilaafi wa ra'yul fardi yusqiihaa wallaahi qad sadaq <laughs> fekk booy fadlilaam boobu al umariya bi muy tagg Seydina Omar wallahi wax na dëgg radiyallahu anhu rahimallahu an al-Hafiz Ibrahim <laughs> mu ne ra'yul jamaati masoon nañ ko fi tudd fii ci Riyad bi gis nga di consulter xalaatu mbooloo mi nga xam ne ñooy ahlul xalli wal aqdi waaye attention de ci diine nag diine moom bu dee diine l'islam vote populaire ñépp di voter loolu moom du l'islam <laughs> non l'islam àndul ci yooyu waaw parce que boobu ku nekk mën a voter te ñu ëpp alxuraan naan ñu walla ki nak la naa si laa yàlla mun ñu ëpp xamuñu loolu moo tax nga gisum réew mu mag ñu fol président dof waaw président boo xam ne dafa manqué wiis lu tax loolu mën a am parce que dañ ne ñu ñépp voter waaw ñi xellu dinañ voté ñi voté ñi xelluwul dara ñuy voté ñu dem nag comme que ñu ëpp ñu ñëw fal fi waajoo xam ne ab dof la waaw mu jiite nekk di boppum réew mi bu ngeen moytuwul ay coup de la yoon day koy yor di di signer rek ay décret ba pare nekk un mustabid un dictature un dictateur même bu dee réew mi nekk du dictature mais jëfi dictateur lay doxal surtout bu dee ne réew mi da koo jox. Euh, en tant que président il a les pleins pouvoirs presque wala presque waaw waaw képp ku ko neexul mu foog ne dalaa war a yàqal léegi jullootul réew mi lay def bu ngeen moytuwul droit dans le mur la jëmee na réew loolu lan moo ko nga xam ne moom képp ku faluwaat gannaaw li muy def mooy alhamdulilah li ñuy njëkk def urgence bi mooy réparer mbonte yi mu fi def moom loolu loolu du diine l'islam ah. waaw moo tax képp ko la de la démocratie suuraa boobu alquran di wax te tudde ko suuratu suuraa mooy la démocratie kooku kazab bu dee xam na dëgg-dëgg bu xamul nag dañ koy xamal bu dee ku xam la narkat la day kacc alquran tuddul démocratie démocratie loolu du l'islam l'islam àndut ci loolu waxul la ñépp di fal ku la neex ku am di lu temps rek am carte di fal di voter non dans l'islam conseil collégial boo xam ne moom la ñuy woowe ahlul halli wal aqdi moom laa doon tudd léegi naan conseil boo bee Seydina Omar radiyallahu anhu jiite woon di ne xalifa ku nekk xalifa yaa koy jiite le conseil est présidé par le khalife de tous les musulmans mais du ne maay xalif man kese maa fi wax waaw loolu amul ci diine wa amruhum shura baynahum la la borom bi wax jullit ñi ay nawle lañ la Seydina Ali ne yonent saa sallam nee na radiyallahu anhu al muslimuuna wala al mu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum wa yas'a looloo am at-takaafu fi diin ñoo yem ci wàllu diine seen deret yi benn la amul ay musulman de seconde de seconde zone ak ñooy musulman yu kawe ñee ñoom ñu leen di déedéet ay nawle lañ. uxuwatu diin innamal mu'minuuna ixwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk lii mooy dëgg foo gis ñu naan diine lañuy doxal wala groupe bu boo gis tudde ko lu leen neex foo xamante ne daa am loo xamante ne ay ay kast lañ teg waaw yow il suffit nga juddu bokk fii rek yéen a war a nekk lii ñeneen ñi nekk leneen loolu lu diine du lislaama ah. même bu dee ñu ngi koy peintural diine loo ko peinture mane ne ma ne golo moom boo ko peinturé bëyit buy tëb ñëpp xam ne golo la mais du bëy gane ma waxam golo xirdun al xirdu boo ñëwee fekk golo gu ne ñu mu taxaw di xool nga ne golo gii nag damaa bëgg mu nekk bëy ab chèvre léegi damay koy peinture ba mu niroog seema ma ne buy sauter il suffit buy sauter ñëpp xam ne lii golo la du seema loolu nag moo fii wayam mooy fépp foo gis ñu teg yooyu waaw installé yoo xamante ni teguwut ci dara lu dul ci juddu kese yow il suffit nga juddu fa nga bokk manoo faa génn loolu lu diine lislaam gis nga li li li ñenn ñi naan légalité des chances loolu ci l'islam la fekk baax la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin lañu suñu yonent wax salawaatu rabbina wa salaamu alayhi amul benn ngëneel bu am ci kaw bu bu mu am ci ku dul arab ci ak teet yàlla te teet yàlla ku koy mesurer yàllaa koy mesurer moo tax borom bi waxoon lu jiitu inna akramakum inda atkaakum ki gën a tedd fi man borom bi ki yéen jaam yëpp mooy ki gën teg yàlla jeex na man batta bihi amalu lam yusra bihi nasabu yoneen saa salaam nee na mu ngi ci arbaina yi gisoon nañ ko fii bu ma juumul non gisuñu ko fii mais mu ngi ci arbaina yi waaw hadith ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu yoneen saa salaam ne képp koo xamante ne nii say jëf yu baax gaawelu la ci lu baax ma ne askan wa mu bokk du la fa propulsé maay doomi diw kese kon nag maay baax yéen ñi nga xam ne ngoyey seen bàyyi bu lu ngeen sonn sonn maa leen raw loolu du waxu loolu du waxu diine waaw waaw ku ñu ko gëm loolu nga koy gëm yaa yaa nangu <laughs> yow yaa nangu gaay di la si gisoon nañ ko xadiis Seydina Abu Hurayra la hadith deux cent quarante-cinq lañ ko gisoon man naffasa an mu'minin kurba min kurabi dunya hadith boobu la waaw baabu qadaa'i hawaajil muslimiin gisoon nañ ko mais mu ngi ci Riyad mu ngi ci ki nga xamante ne mooy al arba'iin tamit an Nawawiyya rahmatullahi ala al jamii waaw <laughs> waaw loolu amul ñooñu nag nga xam ne conseil boobu moo tax kenn du leen tànn ci critère ahlul xalli wal aqdi ñooñu ñooy tànn njiit te kenn du ko teg ci con critère u critère u kii fii la bokk kon moom moom foo jaar ah manuñ ko see bañ a boole waaw critère u loo xam ne dañ koy teg ngir diine ñu ne dañuy xool confrérie bu nekk fokk ñu jël fa cinq moo yéen commencé ngeen dëngal waaw parce que meew ma confrérie boobu amul ñu ko man de mais léeg-léeg gars yi nañ leen di présenter naan ñii ñooy suñuy candidat ñooñu en général bu ñu ko man ci affaire u raayante gannaaw kese la kon yow sax yaa ngi commencé fausser léegi te demagoo fenn yow <laughs> yaa ngi commencé fausser le jeu te demagoo fenn di yóbboo nga yëg lii la loolu ci erreur ngay nekk conseil boobu. xam nga luñ koy ci xam-xam compétence xam-xam loolu kese la inni hafizun alim waaw waaw istajirhu inna xayra man istajarta al qawi al amin waaw am force yaa abati istajir ñu ngi koy gis keroog Seydina Shuayb axaa ma Shaykhu Madyana ba muy kiiwag Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ndaw sa lu wax borom bi maa ngi lay ñaan nga daal ko yow sama baay salarié kii jëlal kii mu lay liggéeyal ndax ki gën koo mën a jël mu lay liggéeyal waaw te ki jiite réew mi ak ñi ñiite ñoom ñépp député yeeg ministre yeeg préfet yeeg gouverneur yeeg ñoom ñépp ay salarié waa réew mi ni loolu mooy dëgg parce que waa réew mi ñoo doy loo leen ne leen yéen ñii lañ jox ngir ngeen yoral ñu lii di jël ci euh, gafaka ak nguur gi di leen jox par weer wala di leen fay par semaine bu dee par semaine la ñuy fay foofu yor teg leen ci condition yu baax yoo xam ne teguñ fa kenn ci ñi ci des loolu sa ngor rek waroon na la tax yenn yi nga jombale ko sa bopp dëkkale la fi gën a rafet ci réew mi ay pale yoo xam ne pour yéen kese la bu ngeen ñëwee war a génn di dem ñu teggi gaa yëpp ci tali bi parce que yéen Ah, en fait soxlaay askan wi ngeen yor kantaa man monsieur X ak monsieur D ak monsieur Z ak monsieur T buñ dajee nekk ci tali bi ku nekk di dox sa sa soxlaay bopp yow mi nga xam ne da ngaa bokk ci jox mbiru ñépp nag ñun ñépp nañ wàcc tali bi xajal la ndax da war a ngir dox li nga xamante ne mooy mbiru askan wi looloo tax ñuy wàcc nit ñi ci tali bi mais ku xalaat ku xamul lii moo tax xalaatoo lii foog ne rek parce yaay diw yaa motaar yi dàq gaa yi kii yi affaire yi noonu sirène yi ngay xoggale ko di jaay ñu nekk ci ginnaaw di dof doflu jàpp na yow parce yaay yow xamoo tusan yow war nañ laa yedd voilà ngay tukki fu ne rek ñu yombal la ko xamoo dara looy def la jotoo euh, euh, suqale ko ci réew ma ngay seet noo koy jële di ko placer ci ay banque suisse ak banque étrangère ngir bés boo fi jógee say lendemain gën a neex wala yagi bi ngir seet seet lañ mbaa dool la gu toll nii mais vraiment mbaa dool la gu toll noonu nan la ko nit ma nekk wax ba pare ñu jàpp non lii c'est non vraiment fin politicien nangam caaxat l'islam ñooñu nga xam ne ñooy conseil collégial boobu kenn du ko tànne ci fii lañ bokk ci xam-xam la am force ci wàllu xalaat xam-xam ak la nga xam ne moom lañ la soxlaa ci mbiru doxal réew mi ak xam-xamu diine surtout ndax moo lay may ragal yàlla ak fooy teg sa tànk bañ di doxal loo xam ne jam na sharia jam na la yi nag ci réew moo xam ne jullit am lañ fay doxal la ñuy wax nii lay demee pour wax la ne c'est juste pour leeral la képp ku ne la wa suuraa mooy démocratie day wax lu ko neex bu dee ku xam ne day expliquer day wax lu amul waaw wa amruhum te seen biir suuraa mooy démocratie baynum du dëgg nan la nekk démocratie léegi bu ñu tànnee ñooñu te tamit kenn du ko teg ci âge waxoon nañ la duñ ne bon il faut nit ñu war a fal ñu am 40 ans ba pare déedéet parce que kon Ibn Abbas doonu ci woon bokk wax nañ la ko léegi radiyallahu anhuma kon Seydina Omar du ko boole ci ñoom waaw waaw doonu ko ci woon boole ñoom Seydina Usaama ibn Zayd doonuñ woon bokk jamonoy Seydina Usmaan ibn Affan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan doonuñoon bokk kon ci conseil bi Seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu doonu loon bokk ci conseil bi jamono yu Seydina Usmaan doon coon bokkute ci la waaw parce que moom bi yoneen saa saam gàddaay see sax la gane àddina waaw moom bi ñuy faat Seydina Usmaan bu dee ne première année bi ci la juddu même bu dee ñeen dañ naan deux ans après mais loolu Imaam al-Waaqidi wax loolu dëgëru waaw rahmatullah alayhi même bu dee siiw na mais daal ci njëkk juddu la bokk li ren sam gàddaay say Medina waaw kooku bi Seydina Usmaan di génn àddina trente cinq ans la am max max lu gën a bari bu dee ñu ne deux ans après lu juddu kon da koy wàcc trente trois ans la doon am moo tax kenn du ko teg ci critère nit ki na nekk koo xam ne majeur la jeex na bu fi xam-xam de compétence bi newee ñu war koo mën a dugal ci conseil bi day dugg ci conseil bi te kenn du ne région sàngam la dëkk non non loolu du ci dara amul boo ñun les régions du Sénégal yi ñu doon fu nekk dañ faa war a jële kenn non du loolu tamit loolu en esprit clinique non boobu clanique nga am affaire clan la rek fii lañ bokk waa ñi moo tax ngay gis ci suñu réew yi nga gis ñu fal ab euh, euh, euh, gouvernement boo xam ne waa maatam ne oh, di kaas génn di kaas waxuñ ne gouvernement bi dañoo incompétent non kaasuñ ngir lool oh région bu toll ni Matam c'est pas normal ñoo na formé nga dégg gaay di jéem wax ne ay étudiants lañ yoo xam ne ñoo fa toog ñooy waxal gaay voilà Euh, ak ñu jot a xam dara ci français voilà jiite mbir mi c'est pas normal voilà une région voilà comme on forme un gouvernement ici au Sénégal tant qu'il n'y a même seul ministre de notre région c'est pas normal gars yi yow voilà voilà voilà fi caaxaan yooyu saa yi dem leen former nation bi tubaab bi wax sax ñun amuñu loolu waaw parce que ku nekk fa nga bokk yaa yi gën a entité entière nga ñun daanaka liñ gën a noonu mooy les gouvernements mooy genre état États-Unis yooyu nga xam ne ku nekk ak sa mbir ah voilà yem parlement lépp ñun moom mënoon nañu defal noonu ko waaw wala gouvernement de Diourbel Diourbel am gouvernement après nag euh, mu am beneen moom moo chapeauté yëpp loolu doon na war a mën a dox suñu réew yi parce que yi noonu la xalaat. waaw xalaat en commun wal iyaadu billah kon c'était pour dire que ahlul xalli wal aqd ñooñ di nos ak a nocci ñooñu nga xamante ne ñoom mooy collège boobu ñoom ñooy jiite ñoom ñooy ñoom ñooy tànn nag ci seen biir te bu ñuy tànn kenn du xool walla kii ñoo bokk nangam ñoo bokk déedéet ki gën a compétent la ñuy xool gën a xam diine ci ñoom gën a xam ni ñuy doxaleen bi réew dina mën a nekk koo xamante ni siyaasa nu muy doxlanteeg nit ñi ak tamit réew nuñ koy yore gën a ci wàllu diine tamit ñu daal di koy jël daal ko yow mii lañ dénk mbiri te beneen affaire bu lay wone ñu naan la démocratie est la du lii waaw beneen mooy en islam amul ñu ne la hé léegi yow lañ fal nga jiite réew mi yépp mais nag. sa mandat dafay limité loolu amul ci l'islam non la euh, l'islam les mandats ne sont pas limités ku ñu fal xalifa à la waaw à la léegi nag ku nekk il libre bu ñu la falee nga dem ba ci biir ne ah man gis naa ne attanatu ba ko yéen ñi ma ko joxoon seet keneen waaw <laughs> loolu loolu man naa ne waaw ñu ne waa ji devait être roi mais il a décidé de laisser sa place mais l'islam du royaume non attention tamit <laughs> parce que laaj bi yëpp mooy waa mais attends mais roi yi nag parce que quand même yow yu bari ñenn ñi après roi ñu la loolu mooy après dafa xew mais man dama lay wax ci l'islam laa la wax mbir yi lu demee. kii moo faatu xam nañ ki fi war a nekk mooy doom bi lool amul ci l'islam amul ci l'islam nga ni ma waaye Saudiya nag ma ne la waaye yow so léegi yow jàpp nga ne Saudiya Arabie saoudite mooy balance bi ñuy xoole ndax lii jaar na yoonam jaarul yoon wala lii mooy l'islam wala lii Saudiya ngay xool yaakaar naa ne moom bu dee bokk nga ci ñuy déglu suñuy waxtaan ba fii moom boo laajee lool dama laa waroon a sakk laa la waroon dafa direct kay nga wadd kay ma kaawute la kay parce que loolu dañ koy yàgg wax ne kenn lu xame ndax lii dagan daganut xool leen li roi Arabie saoudite wala la la ñuy def Makka ak Medina wala iyaazu billaah la ñuy xamee ndax baax naam baaxul li ñuy xamee baax naam baaxul mooy lan la alquran wax lan la sunna yoneen saa sala wax jeex na waaw waxoon naa la amalu ahlil madina ba ko imaamu Maalik doon wax la cheikh al imam ibn Taymiyya rahmatullah alayhi waxoon moo am parce que jamonoy imaamu Malik ba foofu bina dugg fa même bu dee wax jooju xam nga gars yi contesté woon nañ gars doon wax naan <laughs> mais bon rek jàll quoi pour pour gaaw ndax gis nañ ko fii ci ci ci ci ci bi <laughs> mooy bi bi bi Urwa ibn Zubayr kii Hicham ne sama baay dafa génn Medina quoi <laughs> dem ci biti daal di fay tabax palais ma ma benn bi laawam quoi dëkk foofu génn Medina gars yi di ko wax mu ne leen waay yow yéen seen marché yeeg seen marché caaxaan <laughs> seen jàkka yi léegi grand place ngeen ko def naa wax wax wax wax lu bari sa Urwatu ibn Zubayr sa waay Sayyidatu moo ko yàq az-Zubayr ibn Awwam bi hawaari Rasulillah sa mais mooy bàyyam bokku al-ashara al-mubashshirina bil janna fukk yi ñuy bëggal àjjana mooy bàyyam te moom Urwa jamonoy Seydina Omar la juddu radiyallahu ta'ala moom Seydina Urwa li gën a sori li ñu wax la génn àddina mooy année bi nga xam ne ci la génn àddina ci la imaam Maalik gane àddina moom mu gisoon xa atmosphère u Medina ba tax mu génn foofu génn Medina dem ci biti Aqiq daal di fay tabax benn palais nekk foofu ngir dénoncer yu ñaaw yi xew ci biir dëkk bi ah, ah, ah, loolu kon lan ngeen mën a wax Médina kon ñoom du ñu référence ci naan waa Médina nàngam mais loolu leeraloon nañ bañ ci toog <laughs> lu tax naam loolu mais c'était pour dire que c'est pas aujourd'hui nga dem naan nañ xool waa Médina lu ñuy def moo tax gaa yu bari dañuy juum dañuy jógee Caaroy euh, sur Mer wala Caaroy Gàtt wala Pikine Icotaf wala Xombol wala Ouagadougou wala fu neex ci monde bi Paris Toronto ah, Yabane Tokyo daal di leen Médina nag buñ fa demee dañuy jàpp ne waa Médina ay malaaka lañ wala gis gaa yi xam dañuy ñëw ci mais seen téléphone duñ ko dugal bu baax ci seen poche yi wala seen sacoche yi dañuy jékki rek ñu leen ñu jël seen téléphone ñoom dañuy dañuy kaaw da waaw man fii ma foogoon ne dëkk bii moom dëkkub leer la nanga waaw dëkkub leer la waaye ñi fiy ñëw mooy monsieur yow ak man la bu dee man tojamaan laa boo xamante ne bu ma fu nit ña bari laay seet ngir mën a gën a a toje te aw ma yàlla amul poids ci sama xol bu ma dema boo ma yóbbu woon ca Kaaba ga sax du tee may sàcc <laughs> waaw léegi duñ ne waa Medina sàcc mais ñu fi ñëw fii ñëpp waa suuf si yëpp même sax fa dëkk dayee jox jox lante ñoom mais ay nit lañu ko yow du ñuy malaaka voilà kon li ñu doon pour gàttal kon avis euh, la nit nag boo demee ba ne ah man jàpp naa ne manatuma buñ la falee man nga ne ah seet leen yéen ma ko joxoon pas yow yaay toog mais ah man décidé naa diw mu nekk ko kese mu jeex ci loo xam ne ci loo kese lay tegu déedéet teguwul ci benn critère ah déedéet il faut mu nekk loo xam ne même ñeneen ñi boo ko jëlee même ñeneen ñi duñ ko contester dañuy xam ne kii moom de toute façon moo moo moo gën ci ñun te moo ko moo gën a yelloo yor ko comme ni am Seydina Siddiq defaloon Seydina Omar radiyallahu anhu li muy waaj a génn àddina mu ne mu ne Seydina Ousmane wool leen ma Ousmane Ousmane ñëw mun a ko demal indi bindukaay ak mu lii yàlla julli des naa bindal que mooy nekk xalif loolu kii après mu kase gaa yi am ñu ne mais Abu Omar mii nga xam ne tàng gi mu tàng naqari diine moom ngay def mu jiite ñu Seydina Abu Bakar na yëkkati leen daa feebaroon mu mënul woon a jóg ñu ngi tëgg mu toog ne man ngeen ragaloo ci yàlla mais gis nga ma demee ci yàlla mu ne ma lan moo tax parce que xam na ne yàlla dina ko laaj de <laughs> yawma yajma'u Allahu rusul la borom bi wax borom bi nee na. fàttaliku la yonent saa sa bis bi may dajale yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ma laaj leen ana lan lañ leen wuyu mooy seen mission ndax def ngeen ko ak lan la mujje lu ñooñu ñooy sangu xeet xeet yëpp ñooy yonent yi alayhimu saa sa la yàlla laaj laa tax lu wax ab beneen jiit bu fi ne mu ne bu ma demee ci yàlla man Abu Bakar mu ne ma lan moo tax nga def Omar mu jiite nii ma ne ko gis naa ne moo gën a ragal yàlla ci ñoom te moo gën a yelloo nekk ko moo tax bi mu nee xalifa nag gaa yi dañoo jaaxle ko ñaa Omar moom Omar mu mu dar nañ xamul daa soppeeku moo tax nit dina mel neen na ñu jox ko nguur gi nga ñu foog ne mii doonul woon kii parce que dañu leen gis kenn naan yu diw moom xaw ma kan kii yàlla na bu mu jiite kii bu jiite mais mu jiite rek mel ni beneen nit la tegu ci yoon boo xamante ne mais droiture boo xam ne kenn yaakaaru ko woon ci moom waaw <laughs> akbar kon nag mu ngi noonee